benn wàll ci loolee li nga xamante ne mooy wàll woowee ci garab gi léegi nag mu ne ah, an aishata radiyallahu ta'ala anha annaha qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ahdatha fi amrinaa haadhaa maa laysa minhu fahuwa radd muttafaqun alayhi wa fii riwaayatin limuslimin rahimahullah man amila amalan laysa alayhi amrunaa fahuwa radd kon al imaamu an-Nawawiyu rahimahullahu taala léegi kon mu ñuy indil fii wàllu yooyu nga xam ne moom la wax. ne hein yu bari lañ mu ne wa an aishata xadis bii nag mooy xadis numéro cent soixante neuf te bunt bi euh, sànq am na lu ñu fàtte wax mooy ñaari xadis rek la ci waxoon naa la bunt yi ñëw day gàtt waxoon naa la ci bii gàtt ndax daanaka ñoom ñoo bokk lu ñuy wax daanaka garab gi dañ ciy génn mook beneen bi ñoo taqaloo ndax ñoo bokk lu ñuy wax waaw ramification beneen bi la muy xadis cent soixante-neuf téeméer ak benn fukk ak juróom ñeent ci bañ tàmbalee téere bi ba léegi an aïshata bu ngi koy jële sayyidatu aïsha radiyallahu ta'ala anha anna qaalat nee na qaala rasulullahi mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi man ahdatha képp ku sos fii amrina hada ci suñu mbir mi suñu diine jii suñu lislaam jii maa laysa minhu loo xam ne bokku ci ak am solo maa laysa minhu fa huwa radd loolu dañ ko koy delloo waaw mu ne muttafaqun alayhi hadis bii daal imam al Bukhari ak al imaamu Muslim rahmatullah maa daal nañ koy solo mu ne wa fii riwayatin li Muslim am na beneen riwaaya boo xam ne fu ko imam Muslim solo ba léegi kàddu yi leen di dane man amila amalan képp ku jëf benn jëf bu man di doon ci wàllu diine laysa alayhi amrunaa ta amu ci suñu ndigal ñun yonente bi alayhi salaam fa huwa radd kook dañ ko koy delloo waaw xam nga hadis bi gisoon nañ ko ci arba'una yi an-Nawawiyya ah hadis bi gisoon nañ ko ci al arba'ina an-Nawawiyya <laughs> léegi kon lii la léegi est ce que mu ne muttafaqun alayhi la waxoon mooy est ce que ñoom ñaar rekk ko solo dañ naan la noono al imam Ahmad ak seen mbokku taalibe al imam Abu Dawud ak al imam Ibn Maaja al-Qazwini ci waa kutubu sitta ñoom ñi ñoo ko solo rahmatullahi ala al jami' léegi ñu ñëw xadis bi duñ ci yàgg ndax moo xadis Sayyid al-Irbaad bi comme ni ko al imaam di waxee daanaka benn la voilà moo tax buy tëj danaan al euh, xadisu Irbaad bi gisoon nañu ko te moo gi wax mooy man ahdasa képp ko sos wax nañ la nag fii waxuñu ko sos génne lu bees comme oto yi wala ay pat dentifrice wala yi nga xamante ne ay yu ñuy sol ak yooyu nga naan noo kii dafay indi binaa goo xam ne ndax lii li wax biñ ci yàgg mooy yàggaloon nañ ci hadis sayyidina al-Irbad gisoon li nga xam ne moom la al imam al-Hafiz ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi kene eh, mooy lii moom eh, lu doy doy nañu sëkk ci nga xamante ne moom la ñuy ñëwaat di doxaat lii ci wàllu bid'a yeek loolu la moo ne kon ku fi sos rek ni fii amrina mooy ci wàllu diine hada suñu mbir mii moom la yonent bi saa saam tudde suñu mbir moo tax yow nag jullit da xam ne diine sa mbir bopp la yow tamit bu ko tayle bu ko hypothéquer bul bàyyi kenn li nga war a xam sa diine comme li nga xamante ne fii mu ne sa mbiru àddina yi la soxal dëgg même boo wóoloo kenn ne mu mu defal la ko da koy topp saa su ne di ko woo di ko laaj ndax sa waay foo tollu ci sama affaire bi loolu nag diinee ko raw diine mooy sa capital de sara su mal la bés boo ko ñàkkee yow da ngay waaw bu ko jox ñoo xamante ne seen dara wóorul ay guru yoo xam ne parce que seen maam nangam rek la santoon nga nangu bàyyi leen ñu lay fowe bu ko def waaw man ahdasa fi amrina lii yonent bi saa saa wax yow da xam ne diine sa amru bopp la waaw mbiru yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy suñu diine ji ndax suñu suñu texeeg lépp ci lañ ko mën a amee waaw ñàkk ko toppatoo nag mooy suñu cànku tegu leer nañ waaw mu nekk fi sos ci suñu mbir mii mooy xamalal kon sa bopp say mbir li nga war ci diine fexeel daj tak eh, xotti ci sa tànk tubéy sawaay ba man ko waaw maa lay sa minhu loo xam ne bokku ci kantaa lu ci bokk moo tax lool imaamu Nawawi euh, al imaam euh, al-Hafiz ibn euh, Rajab yooyu gisoon nañ ñim doon wax ne mooy bid'a mooy lépp loo xam dañ koo sos ci diine te amul cosaan ci alquran amu ko ci sunna ndax bu ko amee bu ci amee cosaan même bu dee ne dañ koy woowee bid'a ci wàllu lugha mais réellement ci sharia loolu du bid'a voilà loolu mooy ndax maa laysa minhu lu ci bokkul waaw kantaa lu ci bokk mu ngi ci loo xam ne dafa am cosaan ci alquran ak sunna lool du bidaa waaw fa huwa loolee nag radd dañ ko koy delloo fi ñëwee da jaay rahbaniya waaw dafa woon nag Seydina Usman ibn Maz'un ñu doon tudd Labid doon wax moom ci boppam ba mu defee naree def rahbaniya Seydina Sa'd ibn Waqqas nee na yeneen tubaab saa sam ndax koo tere bàyyi léeb dootul sëy dootul kii ak saxaaba yi ko waxoon demoon raxtu boobu ba la gisoon nañ ko su yeneen saa sam xamal na lii lu ñuy delloo la. man raghiba an sunnati fa laysa minni képp koo xam ne sama sunna doyu la am nga leneen loo ko préféreel moo la gënal leneen nga sopp nga xemmeem lu wuteeg sama sunna yow bokkoo ci man voilà kon nag moo tax al imam al al an-Nawawi mu ne xadiis bi mimma yanbaghi an yu'tana bi hifdhihi wa isti'malihi fi ibtal al munkarat wa isha'at al istidlal bihi kadhalik ci bi min sharh saxiixu muslim ibn al-Hajjaj mu ne xadiis bi bokk na ci nga xam ne dafa war dafa yell war waaw ñu yittewoo ko lool bi hifdihi ci mottal ko takk ko wattu ko wa istimaalihi di ko jëfe fii ibtaalil munkaraat ci mabbal bépp ay caaxaan ay yu ñaaw yu baaxul yoo xam ne moom la ay nit di def ko koo sosale diine waaw yi nga xam ne diine da koo bañ wa ishaatil istidlaal waaye di ko siiwal di ci sukkandikoo bihi ci loolee kadaalika na ko noon bu di ci sukkandikoo ci yu bari yoo xamante ne it ay nit dañuy taxaw fee naan lii bid'a la tatak loolu minhu la bokk waaw min amri rasulillah la bokk sallallahu alayhi wa am ay nit yu taxaw fee ndax ñoom nee nañu daal lu yonent bay saa saam taxaw loon defal ko boppam ça veut dire que loolu baaxul alors que c'est pas ça loolu c'est pas ça déedéet yonent bay saataan ci boppam am na yoo xam ne nee na man budul woon nit ñi lawlaa waxul woon sayyidatu Aisha ne ko gis nga budul woon lawlaa hadith ahdin bi jaahili lawlaa hadith ahdin hadith ahlika bi ahdin non eh, sayyidatu Aisha doon wax lawlaa hadith ahdi qawmika bi jaahiliya la hadamtul Kaaba wala ja'altuha ala qawaa'idi Ismaa'il wal Ibrahim alayhim salaatu was-salaam mu ne te hadith mu sahih imaam al-Bukhari rahimahullah mu ne eh, bu dul woon de yow Aïcha te ne waa Makka ñi ay tuubeen lañ <laughs> ba ñi biñ duggee ci lislaam yàggul fakk Makka ba mais yàggul bu dul woon loolu de konoon te kon damay toj Kaaba gi raser ko complètement tabaxaat ko ci ni ko Seydina Ibrahima alayhi salaam defoon xam nga Kaaba gi Kaaba gi ñuy gis nii lool lool noo ñu wër du kaaba ji noonu la tolloo ah Seyna Ibrahim lam defoon moo ëpp li ñuy gis nii di ci teg suñu bët xejur Ismaïl ci kaaba gi la bokkoon boo demee foofu loolu mel ni benn arc mel ni webu ñu dagg lépp moom booy dagg sa wewu baaraam yi dagg ko mu mel ni benn euh, flèche boo xam ne li ñuy dugal kii bi ni muy lemoo noonu comme ab xulwaan yi mel ni weer wi bu bu feeñee ba am ay ñetti fan loolu mel ni wala muy door a génn sax mel ni wewuñ dagg noonu loolu ci kaaba gi am na lu mel noonu xijru Ismaïl alayhi salaam loolu ci Kaaba gi la bokkoon waaw loolu moo tax Seydina Abdallah ibn Zubayr daal di woon toj ci sukkandikoo ci loolu tojoon Kaaba gi yokku ko gaa yi ñoom Hajjaaj <laughs> ñëw saa yi catapulté Kaaba gi delloo wat ko ci ni mu meloon waaw waaw kon mu ngi munoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko. te pourtant Seydina Abdallah ibn euh, Zubayr radiyallahu anhuma ba mu ko defee kenn neew kaw li nga def bid'a la du bid'a te pourtant rek may saa bu dul woon say waa ñoon yi yow Aysa li ñuy dóor a dugg ci l'islam biñ génnee jaahiliya sorowul konoon te kon dinaa toj Kaaba ji defaraat ko ci ponki Seydina Ibrahim alayhi salaam mais defu ko aw te loolu da koo wax loolu bu mu wax la am na yeneen yoo xam ne waxu ko voilà <laughs> kon mënoo ñëw rek. mais lu yonent bay saasaam deful woon dinañ ñëw ci wàllu li jëm ci wàllu alquran ak yooyu jàngal alquran nit ak yu mel noonu est ce que baax na wala ku faatu est loolu lu baax la wala est ce que min alquran lool ci sunna la bokk wala di loolu insha allah dinañ ci ñëw <laughs> insha allah bu ñu ñëwee ci xadiis bi nga xam ne moom lañ doon wax xadiis Seydina Ubaat ibn Saamit bi mu doon wax sama yaay daa génn àddina yonent bay saasaam te jotu la def testament waxu dénkaanewul est ce que mën mu na ko waaw loolu insha allah bu ñëwee foofu dinañ leeral affaire yooyu insha allahu taala kon moo tax imam an-Nawawi ne wa isha'atil istidlal bihi waaye siiwal bi ci sukkandikoo ci nga xam ne nit ñi dañoo jàpp na voilà lii parce que Yonent defu ko rek mooy kon képp ko def lii def nga lu xaram voilà def nga loo xam ne binaa la yow it ngay leeral siiwal xadiis bi jàpp ko waaw tabbi ci leeral nit ñi loolu la moo tax al imam al hafiz kanta Hajar rahimahullahu mu ne wa hada al hadith ma'dud min usul al islam wa qa'idatun min qawa'idih fa inna ma'nahu man ikhtara'a fi ad-din ma la yashhadu lahu aslun min usulihi fala yultafatu ilayhi al imam al hafiz ibn hajar bi nga xam ne moom lay sarah hadith bi eh, eh, am na luñ fàttee def nee nañ bàyyi après parce que dañ doon wax ku nekk fan nga ko indi ci Cheikh xaani ah ak euh, càllale ya dañ koo fàtte <laughs> al imam al hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala mu ne hadith bii nag <laughs> moom hadith bii de cosaan waaw no madudu lu ñuy compter min usulu diin lii moom ci hadith yi nga xam ne ñooy kenoog diine ñooy hadith yi nga xam ne dañu fondamental ci bi ci ci l'islam wa qa'idatun ta qa'ida la règle la kii la fondement la min qawaa'idi ci nga xam ne ñoo téye diine ji nekk les règles les bokk ci piliers yi nga xamante ne ñoo téye diine ñooy li l'islam yi fa inna maanaaw maanaaw mooy lan ci lu gàtt man ixtara képp koo xam ne dafa sos fi diine ci jëfu diine ji l'islam ji maa la yashhadu lahu aslu loo xam ne du ko seedeel loolee jëf joojee aslu benn cosaan min usuli ci cosaani diine yi falaa yul dafatu ilayi kenn du ko kenn du ko bàyyi xel yàlla tere ñu koy gees waaw kenn du ko bàyyi xel ak ci ku mën di jóge rek lan moo tax mu ne la maa la yashhadu lahu aslu du ko amul cosaan bu koy seedeloo loolu moo tax ñoom ñii dañ leen doon laaj xam nga euh, xaadisatu gàmmu <laughs> loolu lépp ci la boo al imam al laaj nañ ko ko comme ni nga xam noonu la ko al borom alxaawi as-Suyuti rahimahullah nga xam ne taalibi imaam al-Hafiz Ibn la mais moom boobu tout tànk la moom bi imaam al-Hafiz Ibn Hajar bi génn na jataayam waaye tout tànk la woon waaw surtout seri taalibe imaam al-Hafiz yi rahmatullah alayhi ñoom la gën a jànge ak ma ak ñi nga xam ne ñoo ko gënoon a féete suuf suuf tuuti waaw bi muy dajale yooyu wax yooyu nga xamante ne nii ak façon yu mel noonu ah masala yoo xam ne yu bees la yu gars yi doon polémique nga gis ay nit yoo xam mooy dañu naan bid'a bid'a ñu laaj ko imaam al-Hafiz mi wax àdduna ci wàllu gàmmu insha allah defoon nañ ko ci siira bi ah. insha allah buñ àggee ci yooyu dinañ ci gina a ñëw waaw surtout bu ñuy wax amaana ci hadith bi ñu wax sànk bu Seydina Ubaada bi na ñëw ci yooyu la waaw <laughs> waaw alors <laughs> al imaam Abu Saama ku mel ni Serigne imaamu Nawawi la woon bi nga xam ne ci la ñuy door a sos gàmmu rahimahullah moom dafa bokkoon ci boroom xam-xam yi yu rafetlu woon affaire boobu ne parce que affaire bi lan la mooy dañuy fàttaliku li nga xam ne mooy dundu yonent bi alayhi salaam di ko la nit ñi même bu dee ne lu ñuy def tous les jours la mais ñépp xam nañ ne du tous les jours lañ koy def mooy lu war lu ñuy def tous les jours loolu ñépp xam nañ ne mooy li war mais est-ce que loolu moo am mais amul léegi nag ñu wut bés boo xam ne dañ ne bés bii dañ ko kiy def nga xam ne moom dañ koy kale. lu ñu sàggan sàggan sàggan ci at mi nga xam ne loolu lañu woo waroon a nekk suñu dund defuñu ko waaye lii moom nañ ko def nga xam ne day nekk jaamu yàlla joo xam ne dañ koy saxoo iklafu min al a'mali ma tutiqu gàlloo leen ci jëf yi la yonent way saa loo xam ne di ngeen ko man comme que ñun man nañ minimum benn yoon moom lu ñu ñàkk a ñàkk solo loo xam ne loolu lañ waroon a def tous les jours sàggan nañu ba defuñ ko tous les jours quand nañ fexe suñu dund gi daal léegi affaire bi lii nañ jour boo xam ne obligé wuñ nag muy douze rabiul awwal ah c'est pas obligé waaw loolu c'est pas obligé muy nekk douze rabiul awwal mooy que ne loolu la aywa léegi bu ku ko weesu nag wala ko def avant yow gàmmoo loolu du loolu voilà ñu ciy fàttali dund yonent bi alayhi salaam ngir nit ñi wan gin leen wan modèle boobu voilà loolu moo moo bokk na ci gàttal que ni ñi xam ne dañ ne waaw loolu lu rafet la. fekk ñu ngi fay def lool lool moo tax ñu gis boroom xam-xam yu bari rafet lu ko ginnaaw bi voilà ndax minhu la du la du fàttale ko ki nga xam ne moom la ñu boroom bi royloo gin koo wan nit ñi ñu xam mooy kan gin koo sopp gin koo bëgg gin du julli ci moom dina topp sunnaam mais du bés boo xam ne dañ koy def ngir rey sunna ngir lépp lu muy tere góor ñi jigéen ñi cambal cambal gi jaxasoo gi yu ñaaw di fa am yooyu moo taxoon boroom xilaas waxu ko woon nag ca xilaas as-Sidi al-Haaji Malik radiyallahu ta'ala anhu doon wax naan ala azimu yawm al-wiladati hisbatan idha lam takun idha lam yakun wala idha lam takun nahwa al-harami udulu ala waaye ala yëgu ngeen ma yëgal leen azimu màggal leen raylal wiladati guddug yonente bi sallallahu alayhi wasallam jundóom di ko fàttaleku ki nga xam ne moom mooy suñu na mooy baddalu ni'matallahi kufra waa Quraysh ne muy ni'matullah bi dina mat muy Seydina Muhammad comme li Seydina Ibnu Abbaas radiyallahu anhu maa wax ne ras Muhammadun ni'matullah mooy xéewalu yàlla boo gële nga xam ne ñoom dañ koo weccewoo jéeféer au lieu sant yàlla gëm ko jàppale ko yamsurunahu fi diin wa yu'azziruna defuñu ko ñu ñëw di ko xeex borom bi ne ñooñ ñoo wecc xéewalu yàlla gi mu leen defal ak weddi ko ñuy fàttali ko bu dee ne loolu euh, jéngul jëm ci lu xaram waaw kon loolu moo tax mu ne lu ama am solo la al imaam al haafid ibn hajar di wax ni mu ne mooy képp ko sos fi diini maa laa yashhadu lahu aslun min usuli dara du ko seedeel loo xam ne cosaan la ci cosaanu diine yi loolu moom falaa yultafatu ilayhi kenn du ko bàyyi xel voilà kon daal ci gàttal xadiis bi loolu lay wax waaw te moom riwaayu bële la benn la muy nekk imaam muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd léegi mu def benn affaire waa léegi nag al imaamul Buxaari imaam muslim fan lañ ko def al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi moom al imaam al Buxaari moom mu ngi ko indi fi nga xam ne benn yoon la ko indi ci Sahih bi. muy kitaabu sulhi baabun idaa salahu ala sulhi jaw mu ne haddathana Yaqub moom dañoo Yaqub bi waroom xam-xam yi dañoo wute ci ban Yaqub la ci sëriñ imaamul Buxaari yi mais ku mel ñoom imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alayhi dañoo dëgëral ne Yaqub ibn Ibrahim la ad-Dawraqi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Ibrahim ibn Sa'd mu ne ci sotti sayyidina Abdurrahman ibn Awf la mu Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi az-Zuhri al-Madani rahmatullahi alayhi an abiihi moo ko jël Ibrahim Ibrahim jële ko kon ci Sa'd kon Ibrahim mën na Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf kon an abi baay mooy Sa'd an mooy al-Qasim ibn mu jëlu al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anil jami' kii surtout Seydina Abu Bakr la doomam ji Muhammad ibn Abu Bakr moo ko jur radiyallahu anhu an Aisha mu jële ko ci ki nga xam ne mooy tantam non mooy bàjjanam voilà bàjjanam la ndax Sayyidatu Aisha magu papam la Aisha ta mu jëla ko sayyidatu Aisha radiyallahu anha anna qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd ah mu ne rawahu Abdullah ibn Ja'far al-Makhrami wa Abdul-Wahid ibn Abi Awn an Sa'd ibn Ibrahim foofu la ko al imaam al Bukhari rahmatullahi alayhi daal di indi kanta al imaam Muslim ibn al-Hajjaj mu ngi ko indi ci kitaabul aqdiya baabun wala baabu naqdil ahkaamil baatila wa raddi muhdathaatil umuur mu ne haddathanaa Abu Ja'far Muhammad ibn Sabbaah mu ne ki ñu nettali mooy eh, Abu Ja'far Muhammad ibn Sabbaah la tuddoon ad-Duulaabi Abu Ja'far rahmatullah alayhi al-Baghdadi at-Tajiru moom euh, commerçant la woon bu mag al-Bazzaz rahmatullah alayhi wa Abdullah ibn Awn al-Hilali ak beneen sëriñ Abdullah ibn Awn ibn Abi ibn Abi Awn Abu Muhammad al-Baghdadi moom tamit ah rahmatullah alayhi ñoom ñu ne ñoom ñaar ñëpp jami'an an Ibrahim ibn Sa'd jëloon Ibrahim ibn Sa'd ibn eh, Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awn an ah euh, qaala mu ne qaala ibnu Sabbah sama sëriñ bële nag di Muhammad ibnu Sabbah moom nii la ko waxe ma ne haddathana nettali nañu Ibrahim ibnu Sa'd ibnu Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Awf moom dafa di tur bi yëpp ba maamam yi ah mu ne nettali nañu Ibrahim ibnu Sa'd ibnu Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Awf qaala mu ne haddathana abi nettali sama baay mooy Sa'd ibnu Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Awf an al-Qasim ibnu Muhammad wa an ibnu Abi Bakr radiyallahu anhu an Aisha mu jël Aisha bint Abi Bakr moom it radiyallahu ta'ala anha anna qaalat mu ne qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Hmm. mu ne yonent bi da alayhi salaatu wassalaam nee na eh, man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd loolu <laughs> loolu la ko al imaamu muslim ibnul hajjaaji rahmatullahi alayhi daal di bi mu ne bi boobu mooy riwaay wax ne fii riwaayati ni muslim moom la ci teg bi mu indee xadiis bi ba léegi ci kitaabul aqdiya baabu naqdil ahkaamil baatila wa raddi muhdasaatil umuur mu ne wa haddasanaa Ishaaq ibn Ibraahiim kii mooy al ibn Rahawayh Abu Yaquub al-Hanzali at al-Marwazi an-Naysaabuuri Ishaaq ibn Rahawayh mbokk al imaamu Ahmad wa Abd ibn Humayd ak Abd ibn Humayd ibn Nasr rahmatullahi alayhi Abu Muhammad rahmatullahi alayhi jami'an ñoom ñépp an abi amir ñoom ñoo ko dijële ci abi amir mu abdulmalik ibn amr alqaysiyu rahmatullah alayhi alaqadiyu albasariyu almakkiyu rahmatullahi alayhi qaala abdul mu ne kanta sama sëriñ ñoo mujjee tudde abd dane haddathana abdulmalik ibn amr dane ki ñu nettali ma abdulmalik ibn amr alqaysiyu abu amir moom lañ gisoon sànq moom lañ la wax ne nee na sëriñam bi moom lii la wax abdul abdul moom dane haddathana Hmm? Abdul Malik ibn Amr qaala mu ne haddathana Abdullah ibn Ja'far az-Zuhri mu nekk na sama Abdullah ibn Ja'far ibn Abdurrahman ibn Miswar ibn Makhrama moom Miswar ibn Makhrama moom ak maxrama yëpp ay ta ay taalib yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñoom kii seen sët la Abdullah ibn Ja'far kon rahmatullahi alayhi an Sa'd ibn Ibrahim wa Sa'd ibn Ibrahim wa Abdurrahman ibn Awf voilà léegi moom nag kon mu ne qaala mu ne sa'altu al-Qasim ibn Muhammad fii da damaa laaj al-Qasim di doomi Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala an rajulin lahu thalathatu masakin <laughs> damaa laaj ne ko mais ci góor goo xam ne dafa am ñetti dëkkuwaay fa awsa bi thuluthi kulli maskanin minha kër gu nekk un tiers kër ga mu daal di ko mu daal di koy def testament bu ma génnee àddina daal jël leen sama kër gu nekk un ba ngeen ngeen joxe ko ci yoonu yàlla wala am ñu ngeen ko jox xaala <laughs> nee na mu ne ma yujma'u dhalika kulluhu fi maskanin wahid waaw alqasim ne ma <laughs> lo loolu mooy li mu loolu mu def noonu kër gu nekk mu def la un dañuy loolu lépp kenn du ko bàyyi xel benn kër kese lañuy jël dajale loolu lépp ci benn kër ñu. xool def ko ñett xaaj def ko ci benn ñu jox ko sulus bi benn bi waaw summa qaala ginnaaw gi mu ne axbaratnii Aysatu man al-Qaasim de ndax sayyidatu Aysa ko yar baayam daal daa génn àddina moom xale la woon ah sayyidatu Aysa moo ko yar mu ne ah bàjjanam axbaratnii nettali na ma Aysatu sama bàjjan Aysa radiyallahu ta'ala anha anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man amila amalan laysa alayhi amrunaa fahuwa radd képp ku fi jëf jëf joo xam ne amu ci suñu ndigal dañ la koy delloo mooy testament bu mel nii la ko bëgg a wax kenn na ci badul bàyyi xel <laughs> waaw <laughs> gis nga istidlaal yi waaw salaf yi lii la buñ la waxee dañ naan la lii wa tax mooy ne dëgg ndax yonent waaye saa saa moo as-sulus wa as-sulusu kasiir wal kabiir te xaadisu Sa'd ibn Abi Waqqaas gis nañ ko fi ci téere bii keroog Makka bañ fa demee mu foogoon ne day génn àddina naa damaa bari alal yonent waaye saa saa am seet si ko ah, ah yonent waaye saa te bàyyiwuma fi lu dul benn doom ji jigéen boo xam ne moomay doon mais est-ce que duma afa tasaddaqu bi bi bi bi sulu say maal yi mun a ko déedéet déedéet waaw bi nisfi yi kon sama dé ndax duma saraxe kon sama xaaju sama deux tiers alal bi sama alal bi bu ko xaajee ñetti xaaj ñaar ya mu ne ko déedéet mu ne ko kon moitié bi ah, mu ne ko déedéet mu ne kon kon sulus bi mu ne ko wax sulus wax sulusu kat yi waaw aw kas yi waaw waaw kon un tiers te un tiers naa bari na wala rëy na loolu moo tax borom xam-xam yu bari ne sulus moo tax bu ñuy xool lu bari lu tuuti ci sulus la ñëw comme Maliki rahmatullah alayhi kon nag comme que sulus la wax de test testament kii sulus te loolu bari na kon nag moo yow nga waa ji nga wema waa ji moom li mu def ñetti këram yi la jël bu ci nekk mu ne kër gi un tiers boo xaajee valeur am wala la fa nekkee un tiers ñetti xaaj benn xaaj bi def naa ko te beneen kër gi noonu bu ma ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj bi moom it beneen kër gi noonu ma muy ñett loolu du dox parce que lii boo alalam ji yëpp la war a boole boo ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj ba moo tax mu ne ko loolu kese la ñuy bàyyi xel kenn du fi bàyyi xel yeneen yi mu wax lu tax mu ne ma mu ne aïshatu ba haddathatni aïshatu mu ne ki may axbaratni boobu xabaare na ma aïshatu waaw ñoo waaw nag arab amul ay sama bàjjen waaw bàjjen yi aïshatu <laughs> jaddat yoon yooyu waaw <laughs> te du ñàkk teggin wala urfu wala aadatu muhakkama <laughs> am nga li bu yoon ci wolof yi moom ñu ne waa ji daa ñàkk teggin mais loolu urfu la waxoon nañ la ko aada la waaw lu rafet la nag bu dee ñi ko dul wax xamuñu ko xamuñu ko bu dee nag ñi ko xam lool est-ce lu rafet la voilà kon mu ne axbarat nii Aïshatu ki nga ne moo ma nettali mooy Sayyidatu Aïsha nee na man amila amalan ku jëf bépp benn jëf bu mën di jëf laysa alayhi amruna amuñu suñu ndigal mooy la mooy ah dëppoowul ak li nga xam ne mooy jëf yi nga xam ne moom lañ autorisé moom laa autorisé jële ko ci seen borom ne lii moo la moo jëfaable moom lañ war a jëf ci diine képp koo xam ne dafa def loo xam ne dafa wuteeg loolu foofu war radd dañ ko koy delloo wa man ata ghayra masnunin fa bid'atuhu mardudatun ghayra raddin ma alana aw kama qala as-sayyid haaji malik alayhi ridwanul maliki képp koo xam ne dafay indi li nga xam ne mooy ak bid'a ah sos fi mbir fa bid'atu gis nga bid'am googu mardudatun dañ ko koy delloo dañ koy rejeté pii mu dali fële waaw nu mu ko koy delloowe mais dinañ nag mu ngi noonu boo indee amul dara lu koy dëgëral maa yashhadu lahu fi eh, eh, eh, benn asla ci diine li al-Hafiz Ah, al-Hafiz Ibn Rajab waxoon yu mel noonu fële waaw kooku dañ ko koy delloo dañ ko koy rejeter delloo ko ak ku ko mën a indi ak <laughs> mën a mel ah. voilà kon nag mu ngi noonu kon def na eh, ñaareelu xadis bi foogoon naa ne nag lépp sax du mat sax une heure waaw xadis yeeg yii yépp foogoon naa ne noonu laa ko jàpp woon quoi waaye nag.